wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamis wa sab'iin ba'dal mi'atayn baabu tahriimi at-ta'ni fil ansaabi as-saabitati fi zaahiri ash-shar'i kon alhamdulillah ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre deux cent soixante-quatorze doon wax ci baabu nahyi an izhaar ash-shamaatati bil muslim te xadis biñ mu jëwoon gis mu doon xadis mille cinq cent soixante-dix-sept mu ne woon wa an Waasilata ibn al-Asqa' radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam laa tuzhir shamaatata li axiik fayarhamuhu Allah wa yabtaliik walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël chapitre bi ci tegu muy chapitre deux cent soixante-quinze al imaamu al xaafidu an-Nawawi mu ne baabu bunt tahriimu xaraamal at-ta'n di jam waaw di jam fil ansaabi ci askanu nit ñi ak saabita yi nga xam ne dafa sax fi zaahiri shari ci li feeñ ci sharia tey nit ñoo xam ne askan sàngam nga ñëw di leen jam askan wañu bokk waaw comme liñ waxoon rek ci jataay yee ñu génn nga leen di jam ci seen wàllu askan xaram gi nga xam ne loolu la xaram al rahimahullah indi fi benn aaya benn xadiis mu ne qaala allahu taala walladina yuuduuna almuminina walmuminaati bigayri ma ktasabu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina mu ne qaala wax na allahu borom bi taala ngaay bi gis nañ ko karam voilà gis nañ ko keroog waaw ndax lépp day day rek autour de euh, euh, lor ab jullit waaw loraate waaw day tourner autour de loraate mooy baabu nahy an tajassus gisoon nañ aaya bi mu ne walladina ak gaa yi nga xamante ne nii yuuzuuna al-mu'miniina bokk na ci ñi borom bi dig mbugal mu tar ñi nga xam ne yuuzuuna dañuy lor al-mu'miniina way ngëm yàlla yu góor yi wal-mu'minaat ak way ngëm yàlla yu jigéen ñi bi ghayri maktasabu ci loo xam ne du ñoo ko fàggu de mu ne gaa yooyee faqad istamalu ngaar daaju nañ te yenu nañu li nga xam ne buhtaanan aw duur wa isman ak bàkkaar mu bi naa gu leer a leer a leer loolu taxawoon nañ ci suuratul ahzaab ay cinquante-huit jarul ñu ciy yàggaat imaam teg ci benn xadiis muy xadiis mille cinq cent soixante-dix-huit wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam isnataani fi nnaasi humaa bihim kufr isnataani fi nnaasi humaa bihim kufr at-ta'nu fi nnasabi wan-niyaahatu alal mayyit rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon mu di xadis bi mu ne wa an abi hurayra bala ñu jàll xadis bi war na ñëw xadis 1668 war na ñëwaat foofu insha allahu taala de cent hadis war na ñëwaat mu ne ma nabi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi ba léegi annahu qaala nee qaala rasulullahi dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na waaw waaw nee na xam nga ne nee fitnataani ñaari mbir yi finnaasi ci sama xeet mooy ci nit ñi ñaari mbir yoo xamante ne dafa dafa tas seen biir alors que loolu huma ñaar yooyu bu ci nekk bihim ci ñoom kufru ak xeetu weddi yàlla la waaw mooy lan mu ne at-ta'n fi nasab mooy di jam ci askanu nit ñi di leen xeet di leen wax wax yu ñaaw parce que ñoom rek fii lañ bokk benn ñaareel bi wan ni yaa xatu ak yi yaxaw yuuxu yi alal mayit bu boo faatu lay waay waay sama yaakaar tey ak ëllëg waay ay waay fa ma waay yuuxu yooyu nga xamante ne moom la ñii di def di jooy yu eh, ñu faatu ñu waxoon nañ la du jooy normal lañ tere yeneen saa saa boppam jooy na bi doomam Seydina Ibrahim alayhi alayhi salaatu wassalaam génne àddina voilà waaw ba Seydina na ko ay yeneen saa saa da ngay jooy mu ne anna haadihi rahma waaw wa innamaa yarhamu Allahu arhamaa waaw lii yërmande la waaw innaha rahma inna al ayna la tadma wa inna al qalba la yahzan wala naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yardah wa inna ala firaqika ya ibrahim la mahzunun allahu akbar alayhi salaam ko keroog bi ñu faatee waa moom boobu wala ñu jàll mu ne inna al qalba dëgg-dëgg xol bi la yahzan mooy day jàq waaw wa innal innal ayna la tadma li nga xamante ni de mooy bët yi nañu génne ay rongoñ xol bi jàpp waaw waaye nag suñu làmmiñ duñ ci wax lu dul li nga xam ne moo ñuy may ngërëmu yàlla te moom la yàlla gërëm ci ñun te loolu la bëgg te ñun nag takkale ko gi ñu takkaloog yow Ibrahim dañ jàpp nañ ci keroog waa sariyatu Mu'ta jayshul umara biñ ko faatalee ñoom Seydina Zayd eh, Zayd ibn Haarisa Seydina Jaafar ak Abu Abdallah ibn Rawaaha keroog yeneen saa salaam jooy du jooy yooyu la ñuy wax mais moo yuuxu moo tax yuuxu la ak naaxa moo yuuxu alal mayit ay huma jëm mooy way dee naa way toskari naa yooyu noonu mu ne ñaar yooyu moom mooy yoo xam ne bu ci nekk ak xeetu kéefër la ci ñoom mu ne rawaahu xadis bi solo na ko muslimun al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu taala léegi village bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu leen déedéet sëriñam al imaamu ahmadu ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal bokk rahimahullahu taala daal na koy solo ak al imaam at-Tirmidhi mais imaam at-Tirmidhi ak imaam Ahmad lépp yi mu ko indi am na boo xam ne imaam Ahmad moom indi na ko ci salaasun min amali ahli jaahiliya laa yatrukuhunna ahlul islam foofu ñett la wax ne yoneen saa salaam Seydina Abu Hurayra mu ne yoneen saa salaam nee na ñett ngi ci mbiru jëfu ñi nga xam ne ñoo ñi réer ñi laata l'islam di ñëw nekke woon loolu ci lool ci ñoom la bokk laa yatrukuhunna du leen ban ak ahlul islam waaw ñi nga xam ne ñooy l'islam gi bi ma koy indee waa l'islam en tout cas mooy ñu bari ci ñoom duñu ko ba foofu ñett la wax mu ne an niyaaxatu yu xaw yi te ñi génn àddina wa istisqa bil anwaar mooy naan mutirna bi naw i kada ah ñun de bu taw bi wàcceew lii nga sant yàlla gërëm yàlla te xam ne moo leen ko defal xéewal gi nga naan biddiw sàngam moom tey ba mu ñëwee lañu xam ne dinañu taw au lieu nga delloo mbir ci yàlla nga koy delloo ci biddiw yi mu ne naka noonu ak ak euh, an-niyaahat wal istisqa bil anwa mu ne naka noonu da'wal jaahiliya waaw da'wal jaahiliya mu ne moo tax raawi bi ne yaa aala fulaan yaa aala fulaan yaa aala fulaan <laughs> waaw nga xam ne mooy di wootewu loo xam ne nationalisme asabiya waaw fii laa bokk bokk di wante ci xeet waaw waaw bu bu bu dara xewee au ngeen xool lu raisonnable rek kan moo am dëgg ku amul dëgg waaye yow doo xool lool fii laa bokk daal suñu mbokk jote naa kenn dara ma woote waaye waay ñun séeréer si dugg waaw bala ñoo pëliyee yàq te xamoo yow est ce sa mbokk séeréer bi moo tooñam déet waaw loolu mooy da'wa jaahiliya foofu ñett yooyu la wax waaye nag yi gën bari eh, moo indi na ko tamit ci isnaani huma kufrun imaam fi nasab comme ni ko imaamu Muslim taalibeem bindee am waaye indi na euh, bi nga xam ne mooy comme bi imaamu Tirmidhi yëndi arba'un fi ummati min amril jaahiliyya lam yad'uhu lam yad'uhu waaw mu ne ñett ngi ñeent ñeent ci sama xeet ci mbiru jaahiliyya la bokk duñ ko bàyyi mukk waaw waaw mu ne atta atta at-tata'un fil ansab mooy di jamante ci wàllu askan bi kii di jam kii kii di répliquer ñii di jam ñii ku nekk rek jàpp nga ne yow xeet yi nga gën daal moom mooy woor léegi xeetu ñeneen ñi moom wen bu ñuul a ko tane ab ruuy la waaw wan ni yaa yaxaw yi buñ génn àdduna ñaar wa mutirna bi naw i kaza wa kaza mooy ah, taw ñëw santoo yàlla nga naan biddiw sàngam waaw ba mu daanoo lañ xamante ne ñii dinañu am lii ba mu fàqee lañ xam ne taw bi dina ñëw ci lañ tawale mu ne ñeenteel bi wal adwa lan mooy al adwa mu ne ar rajulu yashtari al ba'ir al ajrab fa yaj'aluhu fi mi'ati ba'ir fa tajrub fa man a'adda al awwal mooy nit ki day am benn gëléem boo xam dafa feebar mu dugal ko ci yeneen i gëléem ya feebar gaay nag ne mooy euh, ne gëléem gii la mooy lan mooy yàlla la ñuy fàtte en fait yàlla lañ dul boole ci mbir yi loolu la ñuy saa san li cat mais tekkiwul na lislaam dane na non fépp feebar boo xam ne day wàlle am yow demal nga dugg ko déedéet yeneen na fépp foo xam ne daa am peste ña fa nekk buñ daw di fa génn waaye ku fa newuloon bu fa daw di fa dugg bu fa dem di fa dugg waaw kon waxu la loolu xam nga lan la loolu mooy ñoom dañoo xamoon ne mbir mi en fait affaire u gaafalaate la loolu la yeneen saa san bëggoon dindi ci ñoom waaw waaw mooy lépp ñu ko centré ci gëléem gu feebar bi moo wàll ñu ci des waaw xam nga loolu ça veut pas dire loolu du mais mooy fàtte yàlla comme si moo ay gaaf moom kay bu ñëwee la suñuy mbir yàqu comme dañ nit ñu bari niñ ko mele waaw wallahi laqad sadaqa as-sadiq alayhi salaatu wassalaam waxati na dëgg waaw arba'un fii ummati min amril jaahiliyati lam yada'uhunna ñeent lii ci sama xeet ci mbiru jaahiliya la bokk duñu ko bàyyi mukk waaw mooy mooy bari na ñoo xamante ne nii lañ na yii nii la ñuy waaw bu neen benn feebar dalee ñu ne diwla moo ñu wàll waaw ba mu agsee kay dugg suñu biir rekete daa feebar la ñu wàll ñun ñépp léegi fàtte na dogalu yàlla waaw xam ne loolu du ko dal lu dul kul la yusibanaa illaa maa kataballaahu lanaa nu muy def ak moom li borom bi waxoon yeneen saa salam ne kul waxal la yusibanaa du ñu dal ci lu neex waaye rawatina ci lu naqari lépp ci yam ñaar yëpp illaa lu dul maa kataballaahu lanaa li yàlla bindoon dogaloon ko laata suñu fee jamono di ne loolu moo ñuy dal ci lu neex waaye tamit ci lu naqari waaw loolu la ñuy fàtt te loolu lëgëy iblis bu mag la waaw ndax da leen di fàtteloo fa ansaahum istahwaza alayhim shaytaan fa ansaahum zikrallah allah shaytaane da leen di noot fàttaliku loo di fàttaloo leen ñuy tudd yàlla di fàttaliku yàlla di dellu ci yàlla bu leen lu metti wala lu neex dalee mu dee lu neex ñu ñot di seen bopp na seen duuraay bopp la bu dee lu naqari na nag ñuy gaafalaate diwlaat wala ah, ba ma dajeeg moom loolu nag la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ci ahlul jaahiliya la bokk a'adana allah minha waaw kon imaam ahmad kon gis ngeen dina ñaar ah, imaam muslim bi ñett ak ñeent foofu nag la lim bi am kanta imaamu muslim rahimahullah nan la ko solowee mu ngi ko di kitaabul iman baabu taani fi nasab wan niyaaha waaw nga xam ne hadis bi kese la bon ñu def buntu bi foofu moom kese la indi foofu mu ne wa haddathana abu bakr ibn abi shayba mu ne nett na suñu sëriñ abu bakr ibn abi shayba ibn abi shayba di ibrahim ibn uthman ibn khawasti al absi mawlahum al hafiz al kufi al wasiti al asl borom musannaf rahimahullahu ta'ala gane àddina cent cinquante-neuf génn àddina la 235 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abu Muawiya mu ne ki ñu nettal mooy Abu Muawiya di Abu Muawiya ibn muy muy muy Muhammad ibn Khazim at-Tamimi ad-Darir as-Sa'di al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina 113 génn àddina 194 rahmatullahi alayhi ha mu ne xaaral ma jàll ci beneen càllale indil la beneen man imaamu Muslim rahimahullah mu ne wa haddathana ibn Numayr mu ne nettal nañu ibn Numayr di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani al-Madani Abu Abdurrahman al-Kufi gën a addina génn addina deux cent deux cent trente-sept deux cent trente-quatre rahmatullahi alayhi wala mu ne hadatha wu ne wal lafdu lahu kaddu gi may indi fii nag moom nii sama sëriñ bu mujj bi aka moom it aka bari lu mu jëlee ci moom di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani rahimahullahu ta'ala mu ne kaddu yi moom la ñeel mu ne hadathana nettali nañu abi sama baay mooy Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah Abu Hisham al-Kufi al-Hamadani génn àddina cent quinze génn àddina cent quatre-vingt-dix-neuf rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne baayam waaye du moom kese wa Muhammad ibn Ubayd ak suñu beneen sëriñ bi Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Umayya Abu Abdillah al-Iyadi at-Tanafusi al-Kufi al-Baghdadi génn àddina cent vingt-sept génn àddina deux cent quatre ci wute bu ci am mu ne wal lafdu lahu non non non mu ne kulluhum ñoom ñëpp mooy kan Abu Muawiya Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah ak kan Muhammad ibn Ubayd ñoom ñëpp an al-A'mash ñu jëlee ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawla Abu Muhammad al-Kuufi si yowoon ci al-A'mash di Abu Muhammad at-Tibristaani al-asl gane àddina 61 génn àddina 145 fan yii yëpp ñu ngi koy gis rahmatu rahimahullahu rahmatan waasi'an Abi Saalih mu jëlee Abu Saalih di Zakwaan Abu Saalih as-Sammaan az-Zayyaat al-Madani baroon import export génn àddina 100 rahmatullahi alayhi an abi hurayrata mu jële ci alxafizu dawsi abu hurayra dawsi ñu ne abdurrahman la tudd ñu ne abdullah abdurrahman ibn saxr ñu ne abdurrahman ibn ganm ñu ne abdullah ibn aib ñu ne abdullah ibn amir am na wax yu bare bare bare wallahu taala alam génn àddina la ñenn ñu ne cinquante-huit ñenn ñi ne cinquante sept ñenn ñi ne cinquante neuf bu mujj boobu mooy li gën a dëgër inshaa Allah radiyallahu anhu annahu qaala qaala fi nnaasi huma bihim kufr at-ta'nu fi an-nasab wan-niyaahatu ala al-mayyit voilà la ko ithnataani ñaari ngi fi nnaasi gis nit ñi mooy xeetam huma bihim kufr ak xeetu weddi yàlla la ci ñoom at-ta'nu di jam fi nasab ci askanu nit ñi wan-niyaahatu ak yaxaw ala al-mayyit ci ki nga xam ne moo génn àddina voilà loolu al imaam al xaafis kon nii la ko al imaam an muslim indee waaw al imaam an-Nawawi rahimahullah léegi lii lëkkaalee mag li nga xamante ne mooy suñu bunt bi ginnaaw loolu mooy lii day wane na dafa xaram parce que quand même lépp loo xam ne lu yeneen sa salaam ash-shari'u wala ash-shari'atu ne lii kufru la loolu mënuñu koo woyofal loolu ne loolu xeetu wedd yàlla la même bu dee ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko yàggee gis. te mooy mazhabu ahli sunnati wal jamaa te ne fekkwul ne waa ji yéeféer la boo xam ne moo Firawna yam déedéet waxu la loolu waaw génnewu ko ci daa'iratul islam waaye mooy def na jëfu koo xamante ne jëfu kéeféer la te loolu kenn manu ko woyofal jàpp ne loolu woyof la loolu lay wane ko nag xaraamam yeneen saa saa ne ñaar yooyu moom ci sama xeet loolu ak kéeféer la xeetu kéeféer la ci ñoom kon loolu day wane ne kon ñaar yii di jam nit ñi seen askan xaw de façon yu mel noonu tout le yaa ngi am yor sa lam nañ rek di vie pande di te ñu wolof yomb nañu de man naar yi wal iyaadu billaah yow naari yi ngay mooy askan yu neen saa salaam waaw xam na ne mooy askan yu neen saa salaam waaw al urbu xayru unaasin thumma xayruhum quraytuhum wa huwa fiihim xayru xayrihim voilà loolu mooy al xurbu ma ne arab yi xayru unaasi xam nga lu tax parce que yoneen saa saa seen biir la génn yonent bi alayhi salaam fekk bu ko borom bi tudde noonu ci luñ doyal moo gën mais ça ne veut pas dire que arab boo gis moo gën ci ci des loolu daal moo gën ñeneen déedéet la xayr la la la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa yonent saa sam ne la amul gëneel boo xamante ne nii moom la arab am ci kaw ko dul arab lu dul ci ragal yàlla waaw te tamit inna akramakum inda allahi atqaakum ginnaaw ba mu ne maa leen bind yéen nit ñi def leen shu'uban wa qabaa'ila li ta'arafu ay foofu ay waaso yu wute ngir ngeen xamante gën a tedd yàlla mooy gën a ragal yàlla te ça ne veut pas dire que waa la tout le temps arabe moo gën a ragal yàlla ku dul arabe loolu dëgg waaye lenn la mooy d'une façon générale waaw ñi gën ci xeetu yonent bi alayhi salaam boo ko yi ñoo fi gën te saxaaba yi que rek yow diis yi gën a ci lislaam bi ñoom ñëpp ay Qurayshi la waaw Seydina Abu Bakar Seydina Umar Seydina Usman Seydina Ali Seydina Abdurrahman ibn Awf Talha ibn Ubaydillah Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah Abdurrahman ibn Awf Sa'd ibn Abi Waqqas az-Zubayr ibn Awwam Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ñooñu seen tur dafa nekk ca Arash yow wax ma fi kenn ku dul ñoom koo xam ne turam nga Arash waaw loolu kay d'une façon générale mooy yow loolu bu doon bu doon xëccoo daa am arab yi te jël yeneen ci ma lay saa am ne ñu ngi nii te loolu sax moo ci l'islam du demee noonu waaye dama laa bëgg wax rek xalaatuñu wolof waaw bu loolu amoon ñoom raw nañu waaw mais ça ne veut pas dire man léegi ab arab ku nekk arab rek moo ma gën non non loolu amul voilà loolu amul wax nañ la léegi li yoneen saa salaam wax waaye lu jiitu li alquran wax inna akramakum inda allahi atqaakum waaw waaw ñun nag dañoo yomb te yeneen saa saa am na xadis yoo xam ne yenn yi bon euh, boo leen boolee day nekk xasan que ne képp koo xam ne daa bañ arab yi ci bañ buñ ma bañ moo tax nga bañ leen wala iyaazu billaah mooy roogalaat ba nga bañ leen kon nag loolu sax dafa garaaw ndax nit képp koo sopp lépp lu tax ko ñoom da nga koy sopp rawatina askan wi bopp nga ñëw tout le temps yéen a ngi yor seen lan lañ. deful dara ngeen di saaga naar yi niñ saay saaye naar yi niñu bone te tak ci koy wax amul benn preuve mosul a gis preuve amu ko day ay day yoo xam ne ñoom seen biir moo koy nekkali wante seen biir lépp di ay nar yoo xamante ne nit waxoon naa la même burul warul affaire diine da ngaa war am personnalité lépp looy wax ci sa làmmeñ yi buñ la taxawalee nelal la ana li ngay wax foo ko teg war ngaa man a am génn say dalil say tegtal say preuve ne lii wa ta ma wax boo ko yaqul xayran aw li yaskut ak aw li yasmut ku gëm yàlla ak gis pénc ba nay wax dëgg yiiw wala mu tëj gémmiñam nopp waaw waaye pays am làmmiñ wi waaw boo paree ci naar yi voilà benn ivoirien jàll fee ñag yi ni ñu bonee man oh, ñii waaw kongole bi waaw waloolu ñii waaw ngay nii ñoom daal mel ni ñoom yàlla di leen fee indi ngir ñuy xool nit ñi selon ñoom ni ñu mel di leen nat yow yàllaa la fee ni ngir loolu wallahi indiwu la fi ñu loolu na nga a tuub nag ci deru ñoo xamante ne boo dalee ci seen der fan ngay dajeek ñoom bañ jéggal waaw loolu noonu ça ne veut pas dire waaye nag def na lu xaram waaw te képp koo xam ne mu nga fa muy waxe loolu war na koo arrêté ne bàyyi leen ndax non bul wax loolu comme yeneen saa sa waxoon keroog biñ demee kër euh, ki nga xam ne mooy Itbaan ibn Maalik julli fa muy julli ñaari rakka dégg gaa yi naan ana Maalik nu Ju'shum gaa yi naan ah waaye Maalik gën naa féq la moom nekk lu dul naa féq yi lay àndal yeneen saa sa biñ paree da leen ne bu leen wax loolu voilà bu fekk ay nit ñoo xam ne noonu lañ mel seen lam nañ dafa làgg ci yooyu te loolu mooy daanaka majorité des wolof des sénégalais waaw majorité des sénégalais dañoo xeet nit jàpp ne diine ji lépp doole Sénégal la nekk te loolu waxu nar la képp ku la ko gëmloo sëriñ la wala du sëriñ doomu sëriñ noo ko jaxasee day wax lu amul day wax lu amul li ñuy jaamu Sénégal bu yàlla xëy de waxu ñàkk te jub yooyu wala iyaazu billah loolu rek day ne ci xolam ni mu mel ak bët bi nga xam ne moom la ñàkk jox l'islam ak borom bi ak yonent bi alayhi salaam kooku yàlla tere ko dafa war a dem ñu ñu ñu ñu tarbiya ji ak ku a jur sëriñ a na ko jur kooku dafa soxla ñu yóbbu ko tarbiya daal lu koy yàq yàlla tere ñu jël d'abord yonent saa salaam xeet yonent saa salaam ñu bari ñu naan mooy seen sëriñ da leen di yàq sëriñu suu la waaw sëriñu bu ñaaw yëf yu ñaaw ak pas-pas yu bon wal nag kon loolu la voilà mooy waaji ñoo da al imam mu ne wa fii aqwal mooy kufru boobu yeneen saa salaam ne ñaar la ci ñoom mu ne am na ay wax asaxuha li ci dëgër am na maanaam huma min a'malil kuffar mooy façon jëf yi ndax yéefër yi ñoom ñooy jam jullit yi léegi bu jullit bi ñëwee bay jam bokk jullitam wala ñuy jamante loolu mu ngi jëf jëf waay yi ñoo xam ne ay yéefër lañu axlaaqal ak jikko yoo xamante ne mooy nit ñu réer ñu laata l'islam bi feeñ mu bi kene kufru boobu lan lay tekki annahu yu addi ilal kufru nga gis bi loolu bari sa ilal kufru mooy ab ci jokkalukaay la ku tàmm loolu làggal ko ci gémmiñ gi boo moytuwul damay ragal boroom bi bu la seetaanee ci maanuteem loolu dalay jëme ci kiife waaw wasaalifi ñetteel wax bi annahu kufru ni'ma wal ihsaan mooy de kooku de suul na xéewal bi ko yàlla defal ak rafetal gi mu waroon a rafetal diggante ay mbokkam yi nga xamante ne même bu dee bokkuñ waaso bokkuñ couleur waaye boroom bi wax xamal na leen ne maa leen bind def leen shu'uban wa qabaa'ila ne xéewal googu yàlla def boole ko ay nit ñoo xamante ni ay seeni mbokk lañ boole leen benn pas-pas au lieu nga sant yàlla ci lool doxal loo leen mbokkoo googee yow fa aslihu bayna xawaykum jafoo ko nga leen di jàpp waaw mu ne war raadu ñeenteel bi anna zalika fil mustahil nekk yi yeneen saa saa naan ci sama xeet loolu yéefar la ci ñoom kufr mooy ci nga xam ne ginnaaw bi muy def lool ñu xamal ko texte alquran yi sunna yi tere loolu mu ne xam naa ko waaye lii laay def sama yoon newu ci moom bu leer nañ buy daganal mbir kon nag mu ngi moo tax ginnaaw lii nag al imaam al xaafis ba léegi ci al minhaj bi muy sarah xadiis bi an-Nawawi rahimahullah mu ne wa fii hada xadiis nekk na ci xadiis bi taghliid tahriim at-ta'n fi an-nasab wa an-niyaax nekk na ci li nga xamante ne mooy taruk taral xaraamal bu ñu xaraamal bi jam ci askanu nit ñi ak di yuuxu bu dee daa am koo faatule wala ko ngeen faatule waaw mu ne waqad jaa'a fi kulli waahidin minhumaa ñaar yi jam ci askan ak yaxaw yi ci boo faatulee nusuusun ay textes maaruufa yoo xam ne yu siiw lañ wallaahu borom bi nag ta'ala mi kawe te yéegul aalam mooy ki nga xam ne nag moo gën a xam dëgg-dëgg waaw kon loolu lu garaaw la moo tax imaam an-Nawawi al-Haafid at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi moom arba'un yi la indi fii ummati min amri al-jaahiliyya lam yad'uhunna an-naas waaw an-niyaahatu wat-ta'nu fil ahsaabi wala fi nasab moom bil ahsan waaw te alxasabu nasabu waaw dal qawlul mufiid axrajahu shaykhaani an abi sa'iid wa an abi hurayrata haadaani qad saahabahumaa ridaa rahmaani la Bamba wax waaw alxasabu an nasabu benn la waaw mooy li nga xam ne nit ki moom lay wàññi ay mbaaxu mbaa maamam waaw waaye day nekk tamit ngóorlu jàmbarte wax ju rafet ak tamit mën a wax éloquence ak lu leen bu yàlla ràññeewe nit kookee waaye day nekk moom alxasab waaw waaw akbar waaw li nit ki di wàññi ci ay puukare ay maam ay baayam waaw mooy am nasabu waaw akbar waaw mu ngi noonu mu ne dal qawl al mufid wax ju am solo yow de axrajahu shaykhaani ñaari sëriñu xadiis yu mag yi di imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko solo waaw jële ko ci ñaari saxaaba muy an Abi Saïd ci Seydina Abu Saïd al-Xudri ak Seydina Abu Hurayra mu ne ñaar ñii ñoom de nekk nañ yal na eh, yërmande yàlla ngërëmu yàlla di ànd ak ñoom saa su ne Allahu akbar waaw kon nag loolu la moom foofu ak fa'lu fil ahsaab wal adwa mool adwa mooy ñu waxoon rek waaw di gëléem bi ñëw rek feebar dugg ci yeneen gëléem ñu ne moom la aayal ko gaaf fàtte yàlla mi nga xam ne mooy dogal waaw moo tax yeneen saa salaam ne woon man ada man mañ ajrabal ba'ir al awwal dama leen di laaj kan moo feebarloo gëléem bu njëkk ji waaw kooku mooy borom bi ko ñeneen ñi ko ci feebar moom la waaw qul la yusibana illa ma kataba allahu lana loolu daa war a nekk pas-pas lu lit pas-pasam daa war a dëgër waroo nekk lu ñëw baajagu mu dal mu dalit na mu nekk ci shirkiyaat yoo xamante ne nii euh, moom mën na koo xëlëg wal iyaadu wallahi billah kon xadis baa ngi noon xadis la bu am am solo bu jara dégg boobu waaw di moytandiku lii di ko xamal nit ñi balaa musiba di xew waaye doo bàyyi bu musiba di xew ba ñu yuuxu bi doo leen ko wax waaw bu nga ne bu leen wax dal waaye boo leen ko waxee noonu mais du jëlee da nga leen koy fexe yar waaw ñu tënk ci seen bopp ba bu ñëwee ñu mën a maîtriser seen bopp waaw waaye képp koo xam ne tamit yor nga sa làmmiñ wu ñaw di dal nit di dugg nit ñi voilà waaw ñoom sax pël yi nii nangam ak nangam sax ñu mel noonu léeg-léeg bu dara xewul nii mën nañ fi nekk di mujaamala di rafetal nii mais il suffit leen xew rek di xam ne ñii nii lañ mel waaw wax kooku pël la war ko de waaw pël moom waraate kese waaw dama doon wax avant ñun ñëpp benn nangam xam nga Sénégal moom waaye ba kenn benn koo xam ne pël la waaw lang ci jóge ci kuréel politique bi dugg fële jamonoy élection gars di xaar mu di gars yi commencé waaw pël yi nii la ñu mel waraate ñoo ci gën gaaw ah nii waaw wal iyaazu billah jàpp salaam nañ bëgg koo jàppe noonu bu paree ñoonu manjaaj yi def ñu duggati manjaaj yi waaw séeréeru moroon xay ñu duggati leen walla iyaazu billaah lébu yi